fa yaqulu al-imaamu al-haafizu al-hujjatu al-alamu abu zakariyaa yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhi afdalu as-salaatu was-salaam fil baabi asalaasu miya wasnaa wasala wasnaani wasalaasuun baabu karaahati qawli insaani fi du'aa'i allahumma ighfir lii in shi'ta bal yajzim bit-talab kon al imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre trois cent trente et un Ah, mu ñëwaat ak ñun tey chapitre doon wax eh, ci baabu nahyi an wasfi mahaasini almar'ati li rajulin ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal <coughs> wal minna tey ñu ñëw ci suñu chapitre salaasu mi awasnaani wa salaasuun muy deux muy trois cent trente-deux mu ne baabu buntu karahati sib guñu sib qawlil insaani waxuk nit ki fil du'a i ñaan allahumma ighfir li in shi'ta sib guñu sib nit ki di ñaan yàlla naan yàlla jéggal ma mais bu la neexee ah, bal li am ba des bu mu wax lool yajzim na dogu bi tolop ci li nga xam ne moom lay sàkku waaw kenn du wax bo Dieu pardonne si tu ah. comme si yow doye mbir mi dara xala bon c'est man mel ni moom même boo ma ko xañee c'est pas grave non wax yi ñàkk yi lool xasoo xeetu suu adab da see nekk waaw <laughs> bu kenn di wax borom bi yàlla nag ma jéggal yàlla nag ma jéggal mais bu la neexee ah voilà <laughs> non naan borom bi maa ngi ñaan bi jéggal ma mais pas ay bu la neexee hmm? mooy bu la neexee voilà léegi kon mu indi fii nag ñaari xadiis dañ leen di boole ñoo bokk lu ñu من عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه wa fi riwayatin li muslimin rahimahu allahu taala walakin liyazim walyu'azzim ar-rawbah fa inna allaha taala la yata'azamuhu shay'un a'taahu wa an anasin وعن أنس رضي الله عنه أنه قال qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa da'aa ahadukum falya'zimil mas'alata wa laa yaquulanna allahumma in shi'ta fa'adhinii fa innahu laa mustakriha lahu muttafaqun alayhi qaala al imaam al haafiz an-Nawawi mu indil ñu ñaari xadis yi di leeral buntu bi indiwul ci kanam ay aaya muy xadis 1742 mu ne waa mu ne an abi hurayrata mu ngi jël ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam qaala nee na laa yaqulanna bu mu wax ahadukum kenn ci yéen mukk naan allahumma ee eh, saa borom ighfir lii yàlla nag ma jéggal in shi'ta bu la soobee ah. allahumma ee eh, saa borom irhamni yàlla nag ma yërëm waaye in shi'ta bu la soobee <laughs> déet li yazimil mas'ala na dogu ci li muy ñaan boromam fa innahu ndax boromam la mukriha la amul kenn koy forcer ci dara parce que loolu façon kii la quoi mel ni boo waxee lool après bon naaru forcer quoi bon defal ko na soobee yoon ah. <laughs> waaw walla kenn du ko forcer ci dara yow ko rek waaw moo gën nga topp ko ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay inshita voilà mu ne muttafaqun alayhi al imaam al haafiz al buxaari ak al imaamu muslim abul husayni rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko fi riwaayatin li muslim mu ne boo demee di nga fekk ci riwaaya boo xam ne bu sayyidina mawlaana muslim mu ne foofu walakin li ya'zim yeneen saa saa luy wax da ne walakin allahu mu ne walakin waaye li ya'zim nit ki ñaan na dogu wal yu'azzim ar-raghba na màggal xemmem téef li mu sokk ci boroomam waaw waaw fa inna allaha ta'ala ndax boroom bi nga xam ne kat moom moo kawete yéegut laa yata'azamuhu shay'un a'ta amul dara lum joxe loo xam ne daal rii ci moom hë ko jàpp ne daa rii yàlla ba euh, comme nit li muy joxe lenn jàpp ne jox na la loo xam ne aanoo ah, lii nag moom ah déet yorob bi amul lool laa yata'azamuhu waaw amul dara lu rëy ci ba loo xam ne daa euh, loolu euh, il faut pas loolu day wane ñàkk xam borom bi Eh, tabaraka wa taala yenn doxalin yenn doxalin yi day wane ñàkk xam borom bi tabaraka wa taala léegi nag mu ne hadith mille sept cent mu ne wa an anasin waaw mu ne waan anasin mu ngi jële ci seydina mawlana anas ibn malik radiyallahu taala an annahu qaala nee mu ne qaala wax na rasul mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam na waaw mu ne ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idaa daa ahadukum bu kenn ci yéen di ñaan boroomam tabaraka wa ñëwee ba koy ñaan ah falyazimil masala na dogu ci li nga xam ne moom lay ñaan waaw na dogu waaw na dogu ci li muy ñaan bañ a nekk koo xam ne bon ah ne gars yi nañ nañ ñaan doy na waar de ah ah mais comme que nee nañ nañ ñaan ah bon nañ def rek nañ ñaan rek ah kii de yéeme na non yow kenn waxu la ngay ñaane noonu waaw wala yaqulanna ta ngallawaay bu mu wax nit ki allahumma e sa borom in shi'ta bu la soobee eh, fa a'tini yàlla bu la soobee nga jox ma li ma lay ñaana waaw loolu kenn du ko ñaane di ko adressé borom bi tabaraka wa taala waaw fa innahu ndax kat la mustakriha la amul kenn kuy contraindre yàlla ah di ko forcer ci dara waaw <laughs> loolu amul mu ne muttafaqun alayhi hadis bi dég ñi xamante ne mooy al imamu al Bukhari na ko noon al imamu Muslim boo ko bokk solo léegi ñu war a def taxriju suñu ñaari xadiis bu njëkk bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu day wax ne boobu dane muttafaqun alayhi gi ñu xool est-ce moom ñoom ñaar dong ñoom ñoo kaa solo est-ce ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne leen ñu ne leen déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad daal dina koy solo waaye na ko al imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko kitaabu as-salaa baabu maa jaa'a fi ad-du'aa ah mu ne wa haddathanii ah mu ne wa mu ne mu ne surtout bi allah laa yaqul allahumma ighfir lii allahumma arhamnii bu dee boobu euh, <coughs> loolu mu ngi ko ndi kitaabu da'awaat eh, baabun li ya'zimil mas'ala fa innahu la mukriha lahu mu ne haddathana Abdullah ibn Maslama mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Harisi yu gis nañ ko jam fan yee al-Basri Abu Abdirrahman rahimahullahu ta'ala génn àddina la 220 an Malik mu jëla ko sëriñam di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daaril hijra di gane àddina en 93 94 génn àddina la 179 rahimahullahu ta'ala an Abi Zinad mu jël ko ci Abu Zinad ni Abdallah ibn Zakwan al-Qurashi Abu Abdirrahman al-Madani ñu xame ko ci Abu Zinad di Abu Abdirrahman gane àddina 64 génn àddina la 130 an al-A'raj mu càllale bu siiw bi bi al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj Abu Dawud ñii ne Abu Hazim ñii ne Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala génn àddina la 117 an Abi Hurayrata mu jëlo Seydina Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu génn àddina la 59 radiya anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam Ah, qaala laa yaqulanna ahadukum allahumma ighfir li allahumma arhamni in shi li azimi almasalata wa innahu la mukriha lahu voilà nii la ko al imaamu al-Buxaari indi muy même baati imaamu al-Haafiz an-Nawawi indi fii kan daal imaamu Muslim Abul Husayn hmm? rahimahullahu taala kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabul azmi bid du'a wala yaqul in shi'ta mu ne haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ishaq ibn Musa al-Ansari di Ishaq ibn Musa ibn Abdillah ibn Musa ibn Abdillah ibn Yazid ibn Zayd ibn Hisn ibn Amr ibn al-Harith Euh, abu musa al ansariyu alkoufiyu rahimahullah alqadi génn àddina la 244 rahimahullahu taala qala hadathana anas ibn iyad mu ne ki netta mooy anas ibn iyad di anas ibn iyad ibn damra euh, abu damra al-laythi almadani génn àddina 104 génn àddina la 200 am nañu ne nag la 180 wallahu taala alam qala mu ne hadathana al-harith mu ne ki nettali mooy al-harith imam muslim ne huwa wa huwa ibnu Abdirahman ibn Abi Zubab muy al-Harith ibn Abdirahman ibn abdillah ibn Sa'd ñii ne non al-Harith ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn Abi Zubab ad-Dawsi al-Madani al-mu'azzin noddukat la woon eh, rahmatullah alayhi am ñu ne non comme ni ko la rek al-Harith ibn Abdurrahman ibn Abi Zubab la am ñu ne non al-Harith ibn Abdullah eh, rahman eh, al-Harith la loolu nag njuumte lay ñëw ad-Dawsi al-Madani génn àddina la 146 an Ata rahimahullah an Ata ibn Mina mu jële ki nga xam ne mooy Ata ibn Mina al-Madani Abu Muaz ñii ne Basri la ñii ne mukk Madani la ad-Dawsi mawlahum kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la yaqulanna ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta allahumma arhamni in shi'ta li ya'zim fi ad-du'a fa inna allaha saani'un maa shaa'a laa mukriha lahu gis nga fii noonu la ko imaam Muslim ande waaw ne bu nit ki di wax naan allahumma ighfir lii in shi'ta allahumma jéggal ma bu la soobee allahumma arhamni in shi'ta yàlla yàlla nag ma jéggal yàlla nag ma yërëm bu la soobee na dogu ci ñaan gi muy ñaan ndax borom bi tabaaraka wa ta'aala saani'un aji jëf la maa shaa'a lu ko soob laa mukriha lahu amul dara loo xamante ne nii moo koy moom moo koy moom moo koy forcé moom moo koy forcé moom moo koy forcé moom moo koy forcé moom moo koy forcé léegi kon loolu la léegi kon affaire baa ngi noonu euh, euh, euh, oh, moo ngi noonu kon loolu loolu la loolu loolu la kon nag kon loolu mooy i xadiisu léegi bi mu ne hmm, wa fi riwaayatin li muslim walaakin li ya'zim wal yu'azzim ar-raghba ah léegi nañu xool boobu nga xam ne moom la al imaamu daal di wax muy al imaam al ah, ah, ah, an-Nawawi ah rahimahullahu boobu la indi moom mu ko indi moom la jiital avant bii ñu gis nii hmm? moom la ci teg avant mooy ki ci ba léegi ci même bunt même téere bi. kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabul azmi bid du'a wala yaqul in shi mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutayba wa ibn Hujr mu jëlu ko ci ñetti sëriñam mu ne nettal nañu ki nga xam ne mooy Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-abid az-zahid rahimahullah gane àddina 157 génn 34 wa Qutayba di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani yu gane àddina 148 génn àddina 240 wa ibn Hujr Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil ibn Mukhadish ibn Mushamrikh al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abu al-Hasan gane àddina 154 génn àddina 200 44 moom il était presque 90 ans la amoon mu ne ñoom ñëpp rahmatullahi alayhim qaalu nee nañ haddathana Ismaïl mu ne ya'nuuna ibn Ja'far mu ne Ismaïl imaam Muslim ne ki mu ci jublu mooy ibn Ja'far di Ismaïl ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqi Abu Ishaq ñu ne Abu Ibrahim al-Baghdadi madani la woon voilà Zuraqi mawla madani Baghdadi al-Mu'addib qaari'u génn àddina la 180 rahimahullah an al-Alaa mu jëla ko ci al-Alaa di al-Alaa ibn Abdurrahmaan ibn Yaquub Abu Shibl al-Madani rahimahullah génn àddina vers les années 100 ak euh, cent trente jàpp yooyu quoi cent trente trois jàpp cent trente neuf rahimahullahu taala an abi mu jëla ko ci baam ne Abdurrahman ibn Yaqub al-Juhani al-Madani rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa daa ahadukum falaa yaqul allahumma ighfir li in shi'ta walakin liya'zim wa liyu'azzim ar-raghaba fa inna allaha la yata'azzamuhu shay'un a'taahu voilà kon léegi lii mooy xadiisu Seydina wa Mawlana Abu Hurayra léegi nañu xool xadiisu Mawlana Anas ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam ah Seyna Anas moom kitaabu léegi dane woon foofu muttafaqun alayhi léegi est-ce que ñoom ñaar dongo wo solo ñu ne la déedéet seen seen ñaari bërëb kitaabu da'awaat baabu li ya'zimu la mukrira ahlah mooy suñu buntu biñ jëloon hadis ak kitaabu tawhid ma tasha'una illaa an yashaa Allah léegi léegi léegi léegi mu ne haddathana Musaddadun mu ne nettalanu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 228 qaala haddathana Ismaïl moom lañ gis moom kii benn Ismaïl la <laughs> Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam mooy Abu Bishr si woon ci ibn Ulayya rahimahullahu ta'ala génn àddina 110 génn àddina 193 ah qaala mu ne akhbarana Abdul Aziz mu ne ki nettam Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al-Bunani mawlaahum al-Basri al-A'ma rahimahullahu ta'ala génn àddina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 treize quatre-vingt-dix ba quatre-vingt-treize ay wax la radiyallahu anhu centenaire xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha da'a ahadukum falya'zim al-mas'ala wa la yaqulanna allahumma in shi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu voilà nii la ko imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi daal indee idha da'a ahadukum ci kitaabu tawhid dana idha da'awtumullaha waaw noonu la ko wax yéen nit bu dee da ngeen a ñaan yàlla waaw bu ngeen ñëwee di ñaan yàlla fa'zimu fi du'a wala yaqulanna ahadukum in shi'ta fa'atini fa inna allaha la mustakriha la waaw foofu noonu la ko ëndee waaw mooy <laughs> bu ngeen ñaanatee yàlla kenn ci yéen na ngeen dogu bu ngeen ñaanatee yàlla dogu leen ci li ngeen koy ñaan te kenn ci yéen di yàlla jox ma bu ma bu la neexee ah <laughs> waaw in shi'ta bu la soobee fa atini jox ma fa inna allah la mustakriha la borom bi kenn du ko forcer ci dara waaw waaw bul yaakaar ne borom bi ah <laughs> ah loolu <laughs> waaw yow yaakaar nga ne borom bi dina joxe loo xam ne moom àndu ci ba nga ko bu la soobee borom bi lépp lu joxe da koo soob no wala ta borom bi lan lay jox nit ba ma rek kontaanu ci nekkul lu mu soob ci mach am la ko defee xataa yéefar yi li ñuy am di ko mooy yàlla mais ci mach yi ay yàlla la leen ko joxee ah du du borom bi c'est comme a defee neneen quoi amul ci yàlla non borom bi dangaa soxla di wax loolu ah <laughs> waaw kan moo yaakaar ne borom bi fii mu ne ah. moom daay joxe loo xamante ne nii euh, euh, àndu ci wala soobu ko woon neexu ko woon ah waaw parce que boo nee bu la soobee ñaari mbir am soit mu neex la walla mu naqari la yàlla jox ma bu la soobee <laughs> non c'est pas comme ça qu'on lépp lu la borom bi jox rek daa fekk mu soob ko bu ngeen bëgg dara loolu jiitu woon borom bi namoon lool ci yéen ba pare wala mu namoon ne di ngeen ko nam kon nii la ko imaamul Buxaari ganta al imaam Abul Husayn kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabul azmi wa du'a wala yaqul in shita mooy de toute façon hadith la addi sëy naa hadith bu sëy naa Anas bi la jiital dóorandi imaam Abu Hurayra yi ngisaan mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb mu ne nettal Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti rahimahullah génn àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cent trente-cinq wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaysama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah génn àddina cent soixante génn àddina deux cent 32 jami'an mu ne ñoom ñëpp an ibnu Ulayyata gis nañ ko mooy Ibrahim ibnu eh, Ismaïl ibnu Ibrahim mi waxoon mooy Abu Bishr rahimahullah qaala Abu Bakr mooy Abu Bakr Sëriñ Bakr moom dane haddathana loolu la wax mooy nettali nañu Ismaïl ibnu Ulayya noonu la ko waxee an Abdul Aziz ibnu Suhayb gis nañ ko an Anas radiyallahu anil jamii' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa da'a ahadukum falya'sim fi du'aa wala yaqul illahumma in shi'ta wa'dini wa la mustaqriyale léegi al imaam an-Nawawi rahimahullah kon xadiis yaa ngi nii yii leen léegi lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ne baabu karaahati qawlil insaani fi du'aa bisu buntub sib nit ki di ñaan naan allahumma isa borom ighfir lii ma in shi'ta bu la soobee waaw yépp wax lool bal li am yajsim bi talab na daal di dogu ci la muy toog tobb euh, laaj borom bi tabaraka waaye bu mu nekk di wax naan ay bu la soobee borom bi defal bu la soobee wala bul def ah voilà yaay xoola voilà borom bi yaay xoola non loolu kenn du ko ñaane <laughs> waaw loolu rien que bi da koy dégg nga xam ne lii ton wu ñàkk teggin la waaw c'est quoi ça <laughs> wal iyadu billah waaw wal iyaadu wallahi billah kenn du ñaane loolu quoi waaw loolu jaam du ñaane noonu boroomam tabaraka wa dogul ci sag ñaan waaw dogul ci sag ñaan moo gën ngay ñaan di wax waxe façon wax yu mel noonu wala imaam al euh, nawawi nañu xool imaam al-Hafiz an-Nawawi d'abord après ñu xoolal imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah rahmatullah bi muy sara hadith yi ensemble hadith ñaari hadith euh, Anas le imam Muslim njëkk ndi après Seydina Abu Hurayra ay version ci al-Minhaj sharh Muslim ibn al-Hajjaj mu ne <laughs> yii nii euh, al-ulama mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nee azmul mas'ala ni ngay dogoo ci ñaan lii la ash fi talabiha da tar ci ñaaj demander laaj gi ngay laaj sa borom wal jazmu dogu min ghayri da'fin fi talab nga bañ a am benn faiblesse nag ci li ngay laaj ah waaye doy na waar waaye na waar déedéet loolu bu ko def ah dem ba kii ah, man nag saa yi dima ñaan bari naa ah eh. non wala ta'liq ala mashi'atin wa te bu mu lonk li muy ñaan ci boo soobee yàlla bu la soobee ak yu mel noonu déedéet ak bu la neexee waaw déedéet ak bu dee lool déedéet bul wax lool waaw waqiila mu ne nee nañu huwa xusnu zanni billahi taala fi l ijaaba ñu ne gis nga dogg ci ñaan loolu la lay firdeel ci jaam bi hmm? mooy li nga xamante ne mooy rafet njort jaam bi di am ci borom bi fi ijaaba te ne borom bi digle ne ñaan leen ah, ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kooku moom damay damay gëm dogu ko ni moom dina ma may léegi nag gisul nañ xadiis naa Abu Sa'id ba bal ne wax ne yeneen saa sam nee na nit ki dina ñaan ñu retardeel ñaanam lu ah, ndax léegi nii am ko léegi baaxul ci moom wala ñu ña ñu nangul ko ko léegi beneen walla ñu dencal ko ko yiw yawmal qiyaam loolu it nit ki da koo war a xam waaw lu nekk borom bi ak nangoom xikma da cee ne te amul kenn ku ñaan ñaan boo xam ne ñaan bu perte la ci jullit bu jóge ci jullit bu dëggu déedéet ñaan du perte du perte jamais soit benn ci yooyu yeneen saa sa wax moo am léegi kon mu ne boroom xam-xam yi nee nañ loolu day traduire day wone xusnu zanni billahi taala fil ijaaba dogu gi jaam biy dogu ci li ñaan day wone ne kii rafet na njort ci yàlla te loolu la yeneen bu yonent saa sallam jàngal loolu la ñu jàngal waaw moo taxoon ñetti fan avant muy génn àddina yoneen saa saam ne laa yamuutanna ahadukum illaa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa mu ne bu kenn ci yéen di génn àddina lu dul mu rafet njort ci boroom mooy loolu comme que xamoo kañ lay faatu mooy tout le war di rafet njort ci sa boroom waaw bu la nee ñaan ma ma may la booy ñaan mais il mu bañ a nekk ñaan boo xam ne ñaanu xaram la ah non ñaan bu xaram waaw <laughs> ah, <laughs> ñaan bu xaram ñaan boo xam da ngay ñaan yàlla tas ay diggante. loolu ñaanu sa ñaanu saytaane la waaw wala di ñaan ñaan bu impossible mooy lan yàlla na yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na bu ma diyee waaye loolu ñaan la nga yaakaar yow loolu foo ko gis mooy ñaan yu impossible yooyu ak tamit di ñaan loo xam ne man la ne am na ñu ko yàlla defaloon ma manatu la ne comme yàlla yàlla nag ma def yonent loolu ñaan la yaakaar nga waaye bu ñu fomp waaye <laughs> yàlla yàlla nag ma def rasuulun nabi nabiyyun rasul ka saydina Musa wa Isa wa saydina Ahmadu <laughs> alayhimu salaatu wassalaam loolu du ñaan <laughs> waaw yàlla yàlla alaaxira moom yàlla na bu ma fa nekk yàlla na bu bu dekki jotee man du ma bokk ci ñuy dekki loolu lépp ay façon foo ñaan la waaw loolu moom taxul ñuy wax <laughs> waaw mu ne wa maana al xadiis imaamu Nawawi rahimahullah mu ne maana xadiis mooy istihbaabul jazm fi talab moo yeneen saa salaam dañuy ñaax ci cofeel di ñu yóbbu ci sopp di dogu ci booy ñaan sa borom wa karahati taali ak sib guñu sib fii ci minhaj euh, bi baabu karahati buntu sib moom daa jàpp ne lii ak ci jibeel la toll waaw sib guñu sib di lonku sa ñaan ci yàlla bu soobee ah waaw waaw yàlla bu la soobee ah, hmm? ah. waaw akbar waaw waaw